liyanfiru kaffa mooy ne jullit ñu ñoom ñépp ñoom waruñoo ñëw rek daldi bañ a dem xeer xare ji ñoom ñépp mooy gaay ñu génn bañ ñu bañ a génn mu ne falawla nafara min kulli min kulli firqatin minhum ta'ifa mooy aka neexoon mu daldi bañ mu daldi génn min kulli firqatin ci mbooloo mu ne am mbooloo li yatafaqahu mooy ne jullit ñépp waruñoo génn dem xare ji lii lañ la doon wax ne lii nii lenn rek lay wax mook aaya bële benn amuñu benn rapport mooy aaya bële da doon wax mooy jamono joo xam ne jihaad farata la ndax dañoo soxla woon mobilisation générale contre Qaysar donc contre l'empire romain byzantin alors ko fii nii day leeral li nga xam ne mooy nag farata mooy jihaad ban atte la am mooy ni mbir mi fardu kifaaya la bu ci ñeen ni ñu jot a xawee ñeneen ñi wàcc nañu leneen ñi lool mooy d'une manière général ba mu des cas yi nga xamante ne nii foofu nag dafay nekkee farata comme biñ la wax sànq mooy imaam bi ne yéen jóg leen wala waa ji xaw ma lu dafa retrouver wu entre ñaari armée yi waxoon nañ la boobu amul mu naan quel mouche m'a piqué pour que je me retrouve ici quest que je me fous là je vais déserter kooku amu ci droit ndax boobu farata la wala ko noon yi daal di songu réew mi mooy amul nga toog naan man sama yoon newu ci parce que j'ai mon boulot à finir j'ai des commandes à loolu nit ki amu ci droit mooy bu boobaa day dem xare ji te loolu mooy li nga xamante ne noonu la war a def loolu nag la suñu boroom subhaanahu wa taala loolu attey boppam la lii nag day wax d'une manière générale attey jihaad mooy ni mbir mi dafa nekk loo xam ne fardu kifaaya la bu ko ñeen ni ñi taxawoo wàcc na ñeneen ñi ci des mu ne kon wa maa kaana al mu'minuuna kafa kaaffa jullit ñi ñoom ñépp waruñoo génn rek dem xare ji ànd ak yonent bi alayhi maanaam mooy ba mu des ci condition wu mobilisation générale bu amee te loolu gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam am na ñoo xam ne moo leen tànn tamanoon nañoo dem ci xare bi mu ne leen des leen fii comme sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu mi ko doon assurer l'intérim bi Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ak ci njabootam kon moom ci boppam xam na ne ñépp waruñoo génn moo tax même mobilisation générale waxoon nañ la day nekk farate ci ñépp ba bu imaam bi ne yow kantaa yow wala yow diw ak diw des leen te loolu de façon foog mu am mooy xalaatoo jamono joo xam ne dañ naan na réew mi yépp génn ñu ne million millions d'habitants lañ am na nag quinze millions am na dix millions dapt ñu ci des ay jigéen la ñoo xale nga ne na dix millions yépp xare xam nga ne loolu mos tool taxul ñuy wax dina am ñoo xam ne ñooy taxaw téye baraag bi il faut qu'il y des gens qui tiennent la baraque loolu manu la ñàkk loolu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doxal na ko Tabuk malgré mooy ne mobilisation générale kon mu ne ñépp waruñoo génn noo di dem xare de falawla nafara min kulli firqatin aka neexoon kon ci waxu al imaamu alxasanul basri aka neexoon mbooloo mu nekk ci jullit ñi daldi ñu daldi génn ñu former benn mbooloo bu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xareem yii àndak moom ba bu ko defee li yatafaqahu fi diin ñu daldi jàng seen diine daldi jàng àttee nga xam ne ñoo fay wàcc foofu la ca xare ya wali yunziru qawmahum ñoom bu ñu demee ñu xupp seen ñoñ ñi qawmahu seen ñoñ bu ñu delloo ida raja'u ilayhim bu ñu delloo ci ñoom madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la'allahum yahdaruun bu ko defee ñu daldi def attention lii nag mooy li ne mooy li ñu ginoonu pousser kene mbir mi mooy waxoon nañ la siira kenn du ko jàng di nettali dem rek mu nekk ay fee yoo xam ne mel ni une épopée wala yu mel noonu naan il était une fois sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et mu nekk loo xam ne ni nga koy waxe gaa yi ñoom duñ ci gis benn relation benn lien boo xam ne am nañ ko diggante seen digganteeg li nga xam ne mooy siira bi muy dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam te suñu boroom nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir wa dakara allaha te suñu boroom nañu moom mooy suñu modèle bi nga xam ne mooy bi gën a mag moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax noonu lañuy jàng siira mooy li aaya bi wax mooy dangay jàng dund dundu ci bi alayhi salaatu wassalaam kon ñun dañoo war a considérer suñu bopp allahu akbar cëy bu ñu ko jàppee loolu te suñu boroom nangul ñu ko wallahi loolu loolu màgg màgg la mooy ne ñu nit nañu considérer suñu bopp nii nga xam ne noonu la ñuy jàngee siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kene ñun ñun ñu ngi nekk ñoo xam ne ñun nan fir mooy ne dañoo génn ànd ak moom mooy ne ni ñuy gise xare yi moo tax ma ne nit ki da ngay fexe boo koy dégg bul jàpp ne mbir mi dafa détaché wak yow melal ni kuy dund mbir mi dund ko ci sa xol ko mel ni danga nekkoon Badar mel ni dangaa nekkoon Hunayn mel ni danga nekkoon Tabuk jàppe ko noonu nga xam ne léegi comme ko suñu boroom dane falawla nafara min kulli firqatin minhum taifa mooy suñu jamono ji waa ji nga xam ne moo jàng siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàng xadiisu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jàng alquran kooku mu ngi mel ni moom dafa génnoon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare ay ñoñam nag mooy ñi nga xam ne ñooy ñi jàngul loolu taxamuñu ko ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo resté ci dëkk bi ñun nag ñu ngi génn nii ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam walillahi alhamdu wal minna fekke nañu abwaatun buwaatun yooyu yëpp daal dinañ koy gis gis nañ xarem yooyu yëpp ghazwatu badr ba yooyu yëpp gis nañ ko muraysi ak ñoom ñëpp ghazwatul fathi ghazwatu hunayn gis nañ ko ba nii ñu nekk tabu gis nañ ko kon nag ñun dafa war ci ñun ginnaaw bi nga xam ne kon li nata li yatafaqahu ngir li kon dañu naan li natafaqaha fi diin dañoo jàng siiraay yonent bi alayhi salaatu salaam jàng li nga xam ne mooy xaraam xareem yi li natafaqqaha fi diin ngir ñu am dégg-dégg bu sew ci diine ji gis li nga xam ne ay atte yi yi nga xam ne ak yi nga xam ne mooy atte yi nga xam ne ñoo wàcc ci xare yoo yële ak dund ci bi alayhi salaatu salaam wali nundira qawmana bu ko defee ñu daal di ñëw ñi nga xam ne mooy suñu ñoon ñi nga xam ne ñoom jotu ñoo jàng loolu te mooy mbir mi ñoom jànguñu ko pour x raison mooy ne bu ko defee ñun ñu daal di leen xupp xamal leen xam-xam boobu mooy ne dañoo war ñu xamal leen xam-xam bi nga xam ne moo tukkee ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ndax ki nga xam ne mooy xam mooy ki borom bi subhaanahu wa taala xéewal defal ko xam-xam amul droit bàyyi gaa yi nekk ci biir mu toog naan sama yoon newu ci kon nag ñun li nam ni li natafaqqa fi diin walinan walinundira qawmana ida raja'na ilayhim la'allahum yahdharun bu ko defee ñu daldi xupp ñi nga xamante ne ñooy suñu suñu ñoññi daal di leen xamal nag li nga xam ne mooy dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne dangaa nekk ci loo xam ne lu sharia lay tere ñun jàng nañ ko xam nañ dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam walillahi alhamdu wal minna gis ñu masaa'il yu bari yoo xamante ne nii am ñoom bu ñu ko appliquer inshaa allahu taala te yàlla tax mooy ne dinañu ko nangul mooy ne loolu nag ñu comme ko xam nañ lool bu ñu gisatee ñu mbokk yi nga xam ne ñoom jotuñoo jàng siira jotuñoo jàng xadiis yonent bi alayhi salaatu ñu xamal leen xam-xam boobu allahum bu ko defee yaxdarul ñu def attention daal di génn ci li nga xam ne lool lañ doon def mooy gis nga lii muy esprit vraiment aaya bi mooy walillahi alhamdu wal minna dëppaale gu rëy la yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa ta'ala defal ñu ba ñu daanelee fii mu nekk li nga xamante ne nii mooy dernier xare mu wax ci aaya bi nga xam ne ñu nit mooy conscience boolu la ñuy wax moo tax mane la mbir mi nekkul ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono jëm doon dund Medina ak saxaabaam yi rek ñooñ lay wax waaye ñun nii dañuy wax ñun nag képp koo xam ne topp nga siira bi ba nii te jàng nga ko war la jàng nga xadiis di jàng xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk taalibu ilm sàkkatu xam ta'ala may xam-xam dafa nekk war nekk lu war ci yow nga daal di xamal ñi nga xam ne xamuñu ci say ñoñ xamal leen diine ji xamal leen li nga xam ne ñu ngi ci te ñoom xamuñ ne lu baaxul la nga daal leen koy xamal yàlla nañu suñu boroom subhaanahu wa taala yombalal lool suñu boroom ne yaa ayyuha alladina aamanuu qaatilu alladina yaluunakum min alkuffaar walyajiduu fiikum ghilza waalamu anna allaha ma'al muttaqiin mu ne nag yaa ayyuhal ladiina aamanu muy aaya 123 bi mu ne yaa ayyuhal ladiina aamanu ee eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu boroom subhaanahu wa ta'aala qaatilul ladiina yaluunakum minal kuffaar xale leen xare leen ak ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege ci kuffaar yi wal yajidu te nañu yëg fiikum ci yéen ghilza ak tar waalamu te na ngeen xam ne anna allaha buur yàlla ma'al muttaqiin muttaqin mu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooy way way ragal yàlla yi mooy lii suñu boroom subhaanahu wa taala da doon digal jullit ñi ne leen bu ngeen di xare da ngeen di xare di mooy ki jege topp ki jege ndax loolu la wa aati dal qurba haqqa nit ki booy def lu baax dangay ngay tàmbalee ci say jege ñaale mooy ñi nga xam ne ñooy gën a jege ci yow moo tax mu ne wa aati dal qurba joxal ñi nga xam ne ñooy woy jege ñaale yi xaqa ki nga xamante ne mooy say jege ñaale jox ko xaqam ginna bala ngay joxe moom la wolof naan bay sa wayu tànk bala ngaa def lu baax dangay commencer sa bopp daal mooy sa mbokk ak sa ñi nga xam ne ñoo la gën a jege say jëkk say dëkkandoo daal daal di jàll feneen door a jàll feneen lool nag lay wax ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm yàlla mu ne xaatiloo xare leen ak na koom ñi leen gën a jege mooy ku gin a jege topp ku gin a jege minal ko kuffaari ci yéeféer yi wal du lool nag moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo gisee ñim doon xareel ooy ñi nga xam ne ñoom ngay njëkk woo ci diine bu ñu remplir li nga xam ne bu ñuy woo ci diine mooy ne waaw d'accord ngeen yéen gëmu ngeen waaye nag mooy ne da ngeen di nangoo nekk ci autorité suuful islam bu dee ne da ngeen di joxe jizya bu ñu d'accordee lool ñu bàyyi leen ak seen diine bu ñu bañee nag il faut ñu forcer leen ba ñu nekk ci suufu autorité jullit ñi ndax sinon yéeféer yi ko ci newul ci autorité réewum jullit ñi ci xeex ko lay dëkk te loolu moom xam nañu ko loolu nag moo tax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci muy xare kan la tàmbalee mu ngi commencé si waa Quraysh ñi nga xamante ne ñooy ñi ko gën a jege mooy ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege après ñoo ñëpp boo xare gis nga bi mu paree ci Quraysh fan la dem muy dem nga gis muy dem ci Banu Lihyaan mooy di xare Badr fii après Banu Lihyaan après Muraysi' ñi gën jege juif yi tamit ñoom xotti woon nañ ñoom la taxoon xare wu ñoom ca njëlbéen ba mooy accord ya amoon muy le traité de Médine comme ni nga xam ne yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna waaye bi ñu ko xottee ci la xare ci ñoom nekk dal seen kaw nekk loo xam ne farata la ba niñ leen di génnee sànni leen fële ñeen ni ñu dem Xaybar ñeen ni ñu dem ila biladi Sham léegi bi mu paree ci ñoon gis nga waa Makka bi mu paree ci Makka kon ni mu ne yaa ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum fathu Makka bi mu amee fan la yonent bi alayhi salatu wassalam salaam dem muy Hawazin di Taif ndax moo ci tegu bi mu paree Taif nga xam ne arab yépp daal di tiit daal di dugg li nga xam ne mooy ci l'islam léegi nag mu xool ana grande puissance yi te nekk ay yéeféer kan moo ci gën a jege Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu gis ne ñooñu mooy waa mooy waa cha mooy waa ndax l'empire byzantin moo gën a jege madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam que l'empire perse lool moo tax foofu noonu lañu tàmbalee moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la mbir mi doon demee léegi nag mooy boo seetloo ñooñu mooy moo tax mu tàmbalee ci ñoom léegi nag mooy foofu ginnaaw gi nag la nga ne lan moo tax daldiwul xari xays Kisra après mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw xare bii ñu ngi ci l'an neuf ci mooy ne mbir mi yàggatul léegi mooy te moom mu ngi génn àddina ci début l'an onze mooy ne at mi ci tegu ci l'an dix dinañ gisi xew-xew yi fa xew mooy ne talul woon sax di xale yeeg ñeneen mag ñoo xamante ni surtout waa waa waa waa Perse ak ñooñu ba si nga xam ne noonu na ko suñu boroom di jële ci moom moom ra moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu moom moom loolu la doxal te boo gisee saxaaba yi radiyallahu anhum al-xulafaa ar al-mahdiyuun alayhim ridwanullah muy xulafaa uy tamit noonu lañ fi newa seydna abu bakar mooy bi mu ñëwee dafa gën yokk li nga xam ne mooy buqaw l'islam l'islam conquête yi dafa gën a bari mooy ne xeex leen nag ñi gën a jege ñooñu nag présenter leen l'islam ñu bañ di féttéer lu mu dal seen kaw ba ni nga xamante ne nii daanaka mooy péninsule arabique bi yëpp nekk julli seydna omar al faruq radiyallahu taala anhu daal li ñëw ñu ubbi fi nga xamante ne nii mooy bilaadul furs loolu lépp muy koy ubbi ubbi nangu li nga xamante ne mooy Jérusalem nangu li nga xamante ne mooy bilaadu Sham ci loxoy romain yi ubbi dëkk yu rëy ak yi nga xamante ne mooy Ifriqiya ak Sayyidina Usmaan ci Sayyidina Usmaan dañu ubbi Ifriqiya Tunisie loolu mbir yi gën a yaatu mu dem ba Chine ñu ba Inde ñi yooyu yëpp ñu am fay territoire ba ni nga xamante ne noonu lay demee ba fi nga xam ne mooy le Maghreb loolu lépp jullit ñi daal di koy ubbi boo seetloo ci laps de temps mooy jamono joo xam ne bu so bu bu gàtt la te boo seetloo l'islam daanaka depuis saxaaba yi radiyallahu anhum après saxaaba yi radiyallahu anhum lislaam li mu yokkuwaat bariwul allahu akbar loolu mooy wane ni ñooñu ñoo seetloo ni jëf mooy ne ñoom ci laps de temps la ñu indi l'islam jële ko péninsule arabique di al Hijaz foofale ca Tihama ak fi nga xam ne mooy Hijaz daal di ko fay jële fi Makka ak Medina nekk ñu jële fa lislaam dugal ko jusqu'à la Chine jusqu'à l'Inde dugandi ko jusqu'à l'Andalousie loolu yëpp ñu daal di koy def ci laps de temps ba ay Sénégal yii nii nga gis yooyu yëpp mooy l'islam ba mu fa duggee c'est des siècles et des siècles te temps yooyu jamonoy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum lañu ko indi ba Afrique du Nord loolu lépp ñu ubbi ko ubbi yi nga xam ne ay Constantinople loolu kon lislaam boo seetloo léegi nii yokk gi mu yokk ci wàllu territoire danga naan mu est ce que yokkaat na sax ginnaaw saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñooñu la seen yéene selloon te tamit mooy dañoo jàppoon yàlla comme boroom te tamit mooy ki nga xam ne moom lañ doon jaamu faale wuñu woon keneen loolu nag moo leen mayoon loolu waaye ñun même juste après nga gis buur yi comme li al imam boo demee ko mel ni al imaam al xaafiz ibn kathir mu ngi koy jooytu moom loolu naan moo taxit gis nga bi nga xam ne ñooñu fi liñ ci lañu fi jóge saxaaba yu sell yoo yële mooy ne bi ginnaaw biñ fi jógee léegi nag ñan ñoo leen wuutu ay buur yoo xam ne ñu daggate réewum jullit yi ku nekk nekk ab buur ku nekk am fenn foo te foo jiite ne ab buur nga xalifa bii fi nekk daanaka xalifa yi pakutii lañ rek mooy ne xalifa yi dañ fi nekk ñu naan xalifa jullit bee ngee waaye ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ministres yi ñoo ko yor mooy ne province yee ko yor gaa yoo xam ne ay ngandi armée la ñuy yor nga xam ne ci seeni waaw ak seeni déet lay dox ku nekk di xëccal sa moroom moo tax yéeféer yi dinañ commencé boo gisee alxurubu salibiya am muy les croisades jamono yooyu ginnaaw ñëw bay nangu territoire jullit ni ñu bari ndax bu boo bu jamono jooju buur yi jullit ñi sax taluñu woon dara dul xeexante seen biir ku nekk bu gisee tubaab yi di ñëw jóge fële di xeex si ñoom ñu kontaan naan walla fa ñuy njëkka dal bu ko defee dinañu mateel leen mu dumaal leen buur bi nga xam ne ab di ñoom d'accord ñoo moom noonu dañu fi newoon waaye ku sellal seen ginnaaw rek ginnaaw buur yooyu ku ñëw sellal suñu boroom may la nga am loo récupérer ci territoire yooyu nga xam ne ku faar yi daal di woon nañ koy nangu ka Salahuddin al Ayyubi rahmatullahi alayhi mi nga xam ne moo nangu woon Jérusalem min aydi salibiyin nangu woon ko ci loxoy croisade yi waaye loolu beneen mbir la suñu boroom subhaanahu wa taala ñëwaat nag di ñu wax ci naafiqi nag mu ne wa ida ma unzilat suuratun fa minhum man yaquulu ayyuhum ayyukum zaadathu haadihi iimaana fa amma alladina aamanuu fa zaadathum iimaanan wa hum yastabshiruun wa amma alladina fi quluubihim maradun fa zaadathum rijsan ilaa rijsihim wa maatuu wa hum kaafiruun mu ne wa idaa maa unzilat suura mu ne te nag yoolal naafiqi mu ñëw nag ci mbiru naafiqi bi waaja tëj saar bi ndax muy aaya 124 mu ne wa idaa maa unzilat suura bu ñu wàccee benn saar walla yenn aaya ci alquran fa minhum am na ci yi man ñoo xam ma koo xam ne yaquulu danaan wax naa lu ni nag ñu bari la man koo xam ne yaquulu danaan ayyukum ñuy waxante seen biir di kokkali ayyukum muyin aaya yi wàcc ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam ana kan ci yéen zaadathu la ko yokk la yokk ci moom haadihi aaya yi wàcc wala saar bi imaana ana kan ci yéen la li wàcc ngëm yéen yëg ngeen dara waaye lu avancé ci seeni mbiro aayaam yi mu naan moom day defaraate est-ce que yëg ngeen ne yéen seen ngëm yàq yokku na wala boog yokku na leen dara am ngeen benn avancement suñu boroom ne bàyyi leen ñuy kokkili xamuñ ne fa am man ladina amanu di nga sama aaya yii defuma ko fi pour ñi muy ñi muy yokk seenu ngëm mooy ñi nga xam ne mooy ñi gëm yàlla mu ne kon fa amma alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla subhanahu wa taala te dëggal fa zaadathum dina leen yokk imaana gëm yàlla wa hum te ñoom yastabshirun ñu dal di bég ci li nga xamante ne mooy aaya yi wàcc ak saar yoo yële wa amma alladina fi qulubihim marad kanta ñi nga xam ne seen xol yi dafa amuk feebar feebar te mooy waa mooy feebaru nifaaq yi mu ne ñooñu ñoom aaya bu ñëwee du leen yokku ngëm de lan la leen di yokku kon borom bi subhaanahu wa taala mu ne fa zaadathum da leen di yokku rijsan salte fa zaadahum mu yokku leen rijsan ak kéefér fa zaadahum mu yokku leen rijsan ak nifaaq ilaa rijsihim booleeg naafiq gi amoon seen xol yi wa maatu ñu faatu nag wahum kaafiruun mooy bu ñu faatoo ci ñoonu wahum ñu nekk kaafiruun nekk ay fe ñoo xam ne dañoo dañoo weddi yàlla lii bokk na ci aaya yi wane nekk al imaanu yazidu wa ki nga xam ne li nga xam ne mooy mooy mooy mooy loolu moom la jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim wax ne ngëm yàlla day wàññeeku tey yokk te lii la koy wane bokk na ci mooy ci alquran mooy aaya yi ne aaya yi kon alquran bu wàccee moo tax alquran ni nga xam ne noonu lay defare ñi yàlla noonu lay noonu lay nekket li nga xam ne mooy mooy xasaara mooy ak pertange ñi nga xamante ne nii mooy gaa yi nga xam ne gëmuñu dara mooy comme loolu la wax ci suuratu suratul isra mu ne wanu nunazzilu min alqur'ani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'miniin wa laa yaziidu adh-dhaalimiina illaa xasaara mu ne wa nunazzilu dinañ wàcc min alqur'ani ci alqur'an dañuy wàcc alqur'an loom ci alqur'an maa huwa shifaa mooy alqur'an ji dañuy wàcc alqur'an li nga xam ne moom léppum shifaa la mooy ne day nekk li nga xamante ne nii mooy day faj wa rahmatun te yërmande la waaye ngir ñan mu ne lil mu'miniin ngir ñi ko gëm ngir ñi gëm ngërëm borom bi subhaanahu wa taala waaye walaa yaziidu zaalimiina illaa xasaara du yokk ñi nga xam ne ñooy tooñkat yu mag yi te ñooy bokkaalekat yi yéeféer yi illaa xasaara lu dul ak pertange kon loolu kon xam nañ ne mooy ni muy yokki ñi lay wàññee ñi suñu boroom ne awalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayn thumma laa yatuubuuna walaa hum yadhakkaruun mu yi xanaa xamuñu ne xanaa seetlu wuñ seen mbir ke annahum ke ne ñoom yuftanuuna des nañ leen fitnaal fii kulli aamin mooy ci seen alal yi dinañ leen defal dalu metti dal leen ci ci at mu ne marratan benn yoon aw wala ñaari yoon summa laa na malgré tout ça ñoom duñu dellu ci borom bi subhaanahu wa taala nekkat a ah, ñun kat li ñu newee nag ëpp na mooy mbugal yi di ñu dal mooy di ñu dal ci ay sécheresse ñuy dal ak feebar yi nga xam ne moo leen di dal ak yi nga xamante ne nii seen alal yi nga xam ne dañuy jekki mu daal di naax saay wala crise économique ñëw daal di yàq action yépp mu ne yooyu ñoom xanaa xooluñ ne at mu ne wala ñaari at mu ne problème bu rëy dina leen dal moo xam ci seeni alal wala seeni yaram muy mbugal moo xam ne di natt boo xam ne man boroom bi maa leen koy teg ñoom almunaafiquuna alkibaar ngir lan mooy dama ko def ngir ñu tuub waaye ñoom de ñoom mooy dégguñu jat mooy suñu boroom da koo def ngir ñu dellu si waaye summa laa yatuubuun ñoom du tax ñu delluwaat ci boroom bi subhaanahu wa ta'aala tuub wala hum yadhakkaruuna te du tax ñu daal di fàttale ko ne a ah, ñun kat moom daal di mi ñii moom ñooy naafiqi ndax ñoom lay sal ñoom yoru ñuy xol yoo xam ne moom lañuy yeewoo suñu boroom ne wa ida ma wa ida ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'din hal yaraakum min ahad tumma nsarafuu sarafa allahu quluubahum bi annahum qawmun laa yafqahuun suñu boroom ne wa ida maa unzilat suura neta bu ñu wàccee naafiqi bokk na ñi nga xam ne noonu la ñuy def mooy bu ñu wàccee suuratu na nadara day xool baaduhum lenn ci ñoom ilaa baadin mooy bu suñu borom wàccee lenn ci alquraan naafiqi fekk mu fekk leen ci jataayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquraan di wàcc ci moom dañuy xoolante ñoom naafiq yi ñu tàlli catalante amoo ah, ne moom lay wax ne nadara day xool ba'duhum leen ci ñoom ilaa ba'din ci leneen yi hal yaraakum min ahad daal di xool mbooloo mi bu ñu xoolantee ñu xoolante comprendre nañ mooy dañoo bëgg a yoxosu ndax alquran kat dafa nekk loo xam ne dafa metti ci dégg ci nopp ñi nga xam ne gëmuñu ko surtout naafiq yi mooy alquran du leen neex lool moo tax même shayatinul jinni nga gis bu nit ñi bu leen di defal ruqya di jàng alquran di yuuxu mooy shaytaane bi yuuxu ndax alquran da leen di lakk naafiqiin noonu la bu ñu toogee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran di wàcc na la ñuy def dañuy catalante xoolante ñu xam ko bu ñu xoolee ku nekk xoolante ñu xam ne mooy nañu dem la ñuy wax waaye nag ñëw rek jóg ñii te alquran di wàcc day yéeme léegi nag dañuy xool mbooloo mi est-ce mbooloo mi jëli nañu am na kenn ku leen gis bi ñuy xoolante wala bi ñuy kobasante ngir jóg mu leen summa nsarafu ginnaaw gi nag ñu jóg wane ginnaaw daal di dem ne awaa ah ñun sax ñu ngi dem daa amoon ay yitte yoo xam ne moom lañ doon dox dañ fàtte woon nañ ne am na leneen loo xamante ne moom lañ waroon a dox de te mu ngi taar tardé suñu boroom ne loolu lépp ay nari neen la mooy dëgg lañ dul dégg alquran lañ bëggul a dégg ndax alquran kat daa nekk li nga xam ne antidote la pour ñi nga xam ne ñooy kuffaar yeeg munaafiquuna yi ñoom yéeféer yeeg naafiq yi mooy mbir la moo xam ne da leen ginnaaw jóg dem sarafa allahu qulubahum ñoom xamuñ ne buur yàlla moo wëlbati seen xol yi moo tax ñu daal di mën a mënuñoo dégg alquran day wane ginnaaw noonu boroom bi subhaanahu wa taala moo def loolu seen xol yi ndax lan ci bi annahum qawmun la yafqahun le fait que ñoom duñu ñu nekk ay nit ñoo xamante ne nii duñu dégg fiq mukk mooy ne tamit mënuñu am dégg-dégg bu sew te alquran comme que dafa sew te mooy waxu boroom bi subhaanahu wa taala ñoom mënuñoo comprendre li nga xamante ne nii mooy ñoom mënuñoo comprendre li nga xamante ne nii moom la boroom bi subhaanahu wa taala di wax kon loolu la ne sarafa allahu quluubahum bi annahum qawmun laa yafqahuun xamuñ ne boroom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo wëlbati seen xol yi moo tax ñu daal di dem ba mënuñoo dégg li yonent bi alayhi salaatu wassalaam di daal di wàcc li di wax ci xadiisam yi tamit di ko nettali ci boroomam ci alquraan suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nag di tëj saar bi mu ne laqad jaa'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mu ne laqad jaa'akum dëgg-dëgg dikkal na leen rasulun am ndaw min anfusikum mu yab yonent min anfusikum boo xam ne ci yéen la jóge azizun alayhi ma anittum gis nga bàkkaar yi ngeen nekk yu metti yii nii ngeen nekk réer loolu de lu ko metti la moom yonent boobale mooy ndax yiiw kese bu baax kese la leen bëggal harisun alaykum ku tar la ci yéen bëggal leen yiw ak bëggal leen lu baax moom dal bëgg yéen ñépp ngeen texe daal di dem aljana loolu de moo ko gënal te loolu rek lay dox moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula masula désespéré wu ci woowaa Quraysh Quraysh malgré liñ ko doon weddi tous les jours Abu Jahlin ak ñoom Utba ibn Rabi'a ak ñoom Abu Lahab wax ko yàq ko lu mel ni xeme waaye saa bu ñu ko woowee moom alayhi salaatu wassalaam daal di ñëwta loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Abdallah ibn Abi Umayya radiyallahu ta'ala anhu ne woon frère yaay Ummu Salama ibn radiyallahu ta'ala anil jami' du ko waa Quraysh woowee naan ko nag yëgoone suñu woo ñu woo ko fekk da leen doon woo gaa yi di ko kókkali waaye bi nga xamante ni benn jour dañ ko woo yeneen bi alayhi salaatu wassalaam daal di kontaan yàkkamtee dem wuy ji ne ah amaana kon ñoom dañoo seetaan mbir mi gis ne li ma leen di woo dëgg la léegi nag mu daal di dem gaa yi di ko kókkali naan ko yow yi yow Seydina moo naan ko yow Muhammad xanaa xamoo ne ñun ñoo gën a yéesub dëkk gën xatub dëkk ci kaw suuf bari xeer léegi nag dañoo bëgg bu dee ne nga ñuy woote dëgg la laajal waajal ñu sa borom mu daal ñuy soppil suñu suuf yi suñu xeer yi Makka ak ni mu baree xeer na ko def or yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne man de borom bi yónniw ma wir loolu ndax li taxoon mu doon bañ di leen indil ay aaya mooy ne bi nee woon na ku ma fi jox aaya mu weddi dama koy mbugal lool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamoon yërmande gi mu am ci ñoom looloo taxoon mu xam ne gaa yi bu leen ko defaloo nit mooy ne ñoom Abu Jahlin kenn du jutub kon nag moom xariis xarisun aleykum moom de moom ak ak xër ci yéen ngir seenu yiw bil mu'miniina moom ci jullit ñi raufun ku leen ñeewante la mooy ku tar ak cofeel la ci ñoom rahimun aji yërëmaakoon la ci ñoom moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo defal li nga xamante ne nii mooy lii xam nga turu borom ci as al asmaul husna la bokk mooy abdur rauf doo gis ñu naan kii ar rauf mooy kan moon borom bi subhaanahu wa ta'ala ar mooy kan mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala ci loolu la daggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne moom raufun moom dafa nekk koo xam ne ku ñeewent la rahimun aji yërëmaakoon la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lan fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalidan lan fad ghalidal qalbi lan faddu min hawlik mu ne fa bima rahmatin min allah yërmande gu rëy gu la sama boroom subhaanahu bu la boroom bi subhaanahu wa ta'ala defal yow sayyidina muhammad alayhi salaam salaatu wassalaam moo tax linta lahum nga ci sa kanamu saxaaba yi radiyallahu anhum walaw kunta boo nekkoon faddan ku tàng mbàq gaaw a mer ghalidal qalbi daal di nekk koo xam ne ku tara jëfalante la ab xolam gaaw a tàng lam faddu min hawlik kon de saxaaba yi radiyallahu anhum duñ la wëra nii kon dem nañ seen yoon bàyyi la fi lool nag kon yërmandeem googu gu rëy googu suñu boroom defal ko nga xam ne moom lim ko ci defal defalu ko beneen mbindeef ne moom nag noonu la mel ci jaam yi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ mooy qissatul yahuudiyil mashhuur xale boobu la nga xam ne ab yahuud la woon boo xam ne léeg-léeg mu ne woon fa doon ko liggéeyal benn bis mu laajte ne anamu mu ne ko moom de dafa feebar mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum nañ leen dem seeti ko mu daal di dem fekk ko mu nekk ci lalu faatoom léegi nag mu ne ko mu ne ko yow waxal yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qul laa ilaaha illa muhammadu rasulullah ne ko seedeel ne man ma ne laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul boroom bi subhaanahu wa taala muhammadur rasulullah ta nga seede ne man mii di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la xale bi daal di xool baayam di baayam juif bi ne newoon ci wet gi mu xool ko ndax est ce que am na ndigal ngir topp li ko wax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax baay bi ne ko ati abal qaasim ne ko way doom sama toppal abul qaasim lim la wax waxal li mu wax xale bi daal di wax loolu ne la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa bi mu da koo wax rek daal di ruux gi daal di dem mooy mu faatu ci saase yonent bi alayhi salatu wasalaam mel ni ku gis aljana kontaan na kontaan le fait xale bi di juif bii dugg na ci l'islam mu ne jullit ñi ay wa jóg leen ngeen waajal seen mbokk nañ leen ko waajal toppatoo ñu gis ko mu kontaana kontaana kontaan ndax lan harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim dafa xër ci loo xam ne mooy lu yiw la ci ngir jullit ñi raufun ko ñeewante la ku ëpp ngu rëy ñeewante la rahimun aji yërëmaakoon la ci ñoom moo tax suñu borom ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil man ko man de yónniwu ma sa borom illaa lu dul ndere rahmatan nga nekk yërëm yërmande lil aalamiina ngir mbindeef yépp lool noo tax moom rahmatun lil aalamiin mooy muhammadun rahma sayyidina muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy rahmatullah mooy yërmande yàlla ji nga xam ne moom la def képp ko xam ne bëgg na laa sauver da lay dugal ci moom mooy nga daal di koy gëm topp sunnaam moom sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne kon moom nii la mel ci yéen kon nag fa tawal tawallaw bés bu ngeen wanee ginnaaw mooy ne kon xam ngeen ne kii wi wallaahi ñëwu fi ngir boppam liggéeyalul ngir boppam lim leen di woo naan leen dugg leen ci lislaam bii du pour boppam comme li yonent yi ko jiitu woon doon wax yaa qawmi yéen ne leen woo naan leen wax leen ne inna leen man soxlaw ma pay man soxlaw ma ngeen fay ma waxuma ngeen ñëw di ma jox seen salaire yi déedéet in ajriya illaa ala rabbil ñun de pay mu ngi ci borom subhaanahu wa taala mi nga xamante ne mooy borom mbindeef yi moom la suñu pay ci moom la ne kon kooku mooy kon xam ngeen ne kii woowu leen ngir mbir boppam waaye ngir lu leen di jariñ kese la kon nag mu ne fa in tawallaw bés bu ngeen wanee ginnaaw wa du mooyu ginnaaw bi lii leeree mooy ginnaaw bi ngeen xamee ne ci yiw la leen jëme ci loo xamante ne mooy aljanna mooy yërmande yàlla ngërëmu subhanahu wa taala fa inta tawallaw malgré tout ça bés bu ngeen dummóoyoo ne nangu wuñ diine ji shariam bi du dara alquraanam ji du dara sunnaam ay falaa falaa kese la kon nag mu ne leen mu ne ko bu du ñi mooy buñ la gëmul waa Quraysh buñ la gëmul waa arab yi buñ la gëmul waaye waa monde bi buñ la gëmul ilaa yawmiddiin loolu nag du waa Quraysh rek muy képp kenn ci ñun koo xam ne moom ginnaaw bi sunna leeree ak yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ni mu fendi nga ne doo ko topp topp sa par exemple say maam lii nga fi fekkoon lii la mag ñi doon def tali ñi doon def wuuteeg li nga xam ne contraire ak li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon def kooku suñu boroom ne fa in law bés bu sunna leeree sa kanam nga wan ko ginnaaw ne waaye ma dara kon faqul mu ne ko waxal yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalaam waxal hasbiya allah buur yàlla de doy na ma laa hu amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk coo jaamu di caaxaan mooy nekk ak riir ku dul buur yàlla faqul waxal hasbiya allah buur yàlla doy na ma ci lépp laa ilaha mooy ki nga xam ne moo am sañ-sañu digal ma ne ma defal illa allahu ku dul borom bi subhaanahu wa taala qul waxal hasbiyallahu doy na ma la allahu moom buur yàlla mi nga xam ne laa ilaha moo am sañ-sañ ne daan ma tëralal may luwaane ma doxalal lii ma daal di koy doxal illaa huwa ku dul moom borom bi subhanahu wa taala moo ma doy de nekk leen contraire ne leen nekk leen ay non contre man garaawul ndax man hasbiyallah loolu lu mag la mooy baat boobu moo tax di sikar mooy di def azkar yooyu <coughs> xasbuna allahu wa ni'mal wakiil loolu la am solo la te moom la waxoon moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne keroog ci la ko waaji ñëw naan ko waay a ah, waa Quraysh kat daje na ak ñoom mooy ginnaaw xare ba am ginnaaw ghazwatu Uhud moo xam ne mooy mooy bi nga xam ne ci lañ leen doon tëkk ko waa Quraysh bi ñu gañee Uhud ñu dem ba ci yoon wi ne mais ñun daal defu ñu dara ñu ngi nii di ñibbite sayyidina Muhammad faatuwul ibn Abi Quhaafa di sayyidina Abu Bakr faatuñu ko fii ci Uhud waaye it sayyidina ibn al moom di sayyidina Umar faatuñu ko moom moom ibn Abi Taalib it faatuñu ko ñun ñëpp kenn faatu leen ba pare ñu foog ne gañe nañ kon ñun waa Quraysh defuñu fi dara ñun mun suñu problème jeexagul parce que mën nañoo continuer dal suñu kaw léegi nag beneen yoon waa Quraysh ne kon nañ leen dëpp daal di dem fekk ko daal di koy faagaagal bi nga xam ne lañ wax noonu ñu daal di dajeeg koo xamante ne min Xuzaa ñu daal di koy wax waa ji ñëw dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko Abu Sufyaan nag ñooñu nee nañ ñu ngi ñëw ngir dalaat seen kaw jekkali leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne xasbuna allahu wa ni'mal wakiil suñu boroom daal di nañuy doy te wa ni'ma ëskay te ne wa ni'ma ak a baax al wakiilu ka nga xamante ne moom la ñu wàkkeerlu du boroom bi subhaanahu wa ta'aala moom la naan alladhiina qaala lahum an-naas inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil fanqalabuu bi ni'matin min allah wa rahma lam yamsashum suu mu ne ñooñu ñooy ñu daal di dellu ci yërmande goo xam ne ju boroom boroom bi subhaanahu wa ta'aala te lu ñaaw dalu leen kon xasbuna allah loolu bari na loolu lu am solo la kon mu ne kon waxal bu ñu dummóoyoo rek faqul waxal xasbiya allahu buur yàlla doy na ma laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa kudul moom alayhi ci moom képp rek tawakkaltu laay wàkkeerlu samay mbir wéeruma ko ci sëriñ wéeruma ko ci waliyu wéeruma ko ci yonent wéeruma ko ci ay nit wéeruma ko ci ñu am alal wéeruma ko ñu am daraja ji ma wéer samay mbir mooy ki nga xamante ne nii mooy alwakil mooy al mooy ki nga xamante ne ëskay ku ko bàyyee say mbir xam ne kooku moo jara bàyyee say mbir gis nga picc yi noonu doon def moo tax suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la la razaqakum kama yarzuqu at-tayr mu ne moom gis nga borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yéen de bu ngeen wàkkeerlu woon ci seen borom dëgg-dëgg ni ngeen war a wàkkeerloo ci moom wat naa ne konoon te kon dina leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc yi ndax moom kat buy génn këram mooy picc yi ñun ñépp gis nañ buñ defee ab groupe di dem par suba di dem nga gis leen ñuy dem def ay groupe yu bari mu ne bu ñuy dem noonu dañuy dem ximaasa mooy se seen biir yi dara du ci nekk mooy ne dañuy xiif dem uti waaye bu ngoon jotee ba ñuy ñibbi nga gis leen ñu kontaan ni ñuy naawe rek di def ay ay ay ay ay chorégraphie xaw ma ngeen koy tuddee ci asamaan si yu rafet mooy ne seen biir yi fees na mu ne waaye mënuñu dellu bit mooy mooy seen biir yi fees mu ne loolu wat naa ni ñoom bu ngeen wàkkeerlu woon comme ni picc yi wàkkeerloo naka noonu la seen suñu boroom wéyal seenu dund waaye loolu xam nga ne ñun moos mbir mi ay comptabilité rek la ñuy def mooy ne dañ naan bu ñu suñu boroom nee def leen action de bienfaisance jàkkaa ngi ju ñuy tabax way ñàkk ngi def leen ci ñu nekk fi naan wóorul bu ma joxee lii ana nan laay mujje bu ma joxee lii fan laa jëm man bu ma defee lii ah problème dina am de sa je ne serai pas dans mes comptes ah, sama borom bàyyi la ak say compte parce que yow da ngaa jël say mbir wéer ko ci salaire ak li nga xamante ne mooy ne bu ma nit daal moom fekk nekkuma salarié du duma ci génn ah suñu boroom bàyyi leen la ak seen xalaat boobu ndax kat moom moo wax ci hadithul qudsi ne ana inda dhanni di bi man kat yonent bi mu ne moom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne man maa nga fa sama njortal jaam yem yudann bi ma sha na njortu ci man lu ko neex mooy boo jàppee ne yow boroom bi sa xéewal ci salaire kese la mën a jóge ah mu ne kon ma balaag loolu boo jàppee ne nag man naa joge fu ne ma ubbil la bunt yi fu ne boo jàppee ne ci salaire ak ci leneen lay jóge ma defal la ci salaire ak ci leneen mooy loolu mooy mbir mi kon hasbiyallah alayhi tawakkaltu waxal ne ci moom rekk laay wàkkeerlu wàkkeerlu ma ci keneen wa huwa ta bi subhanahu wa moom mële rabbul arshil azim mooy borom arash bu màgg bi kon foofu la aaya bi yam di suuratul tawba kon foofu la saar bi yam walillahi alhamdu wal minna kon loolu mooy li nga xam ne mooy aaya yi nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala daal di leeral li nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk di jaytul usra di jamono ji nga xamante ne nii ju la won xare bii nii la ko suñu borom subhanahu wa taala daal di leerale ci fii nii mooy mu nekk loo xamante ne gis nañ ne ci aaya 38 bi la tàmbale woon ci la ko suñu boroom subhaanahu wa taala tàmbale woon walillahi alhamdu wal minna def nañu jeexal ko nii def nañu daal di koy jeexal nii walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu ci lañu jeexale li nga xam ne moo jëm kon ci saar bi inshaa allahu taala yal na suñu boroom subhaanahu wa taala daal koy def jëf yoo xamante ne nii ju mu nangu la mu nekk loo xamante ne nii li wajihi taala mu nekk loo xam ne ngir moom la boroom bi subhaanahu wa taala innahu waliyu dhalika walqaadiru alayhi alhamdulillahi alladhi hadaana li haadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq wallahu taala alam kon inchaa allahu taala <coughs> ci kaw noonu kon jeexal nañu li nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk jeex na tàkk voilà lii moo ñu ci dese woon muy kon firi euh, baat yooyu doon wax ci ghazwatu Tabuk doon wax ci ghazwatu Tabuk walillahi alhamdu wal minna léegi lenn rek ñu dese dañ koy gaawal nag dañ koy gaawal xam na ay deux minutes wala une minute euh, nga xam ne moom lañ doon tëje mooy <coughs> xew-xew bii nii muy euh, xare Tabuk bi gis mooy ñu gis li boroom xilaas wax ci loolu muy Sayyid al Haaji Malik alayhi ridwaanul Malik mooy fin bi li ci desoon lenn la mooy lim ne woon kon ginnaaw abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi <coughs> hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun maw'idun hamraa riqaa'un nadiirun mawqi'un hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'duumatun muraysi'un wal ahzaabu laa tanami voilà xamra nadirun riqaa'um ak ñooñu mooy bi kon nim commencé woon dane dane abwaab waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu uhdun waqa'atul ghumami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'a duumatin muraysii'u wal ahzaabu laa tanami quraydatun thumma lihyaanun hudaybiyatun wa ghaabatun khaybarun waadil qura stalimi wa 'umratun lil qadaa fathun hunaynun wa taa'ifun tabuukun liruumin fii qusuurihim kon moom Seydil Haaji Malik alayhi ridwanul Malik kon mu ne xare yaa ngoog xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu kon bi njëkkoon te gisoon nañ ko mooy ghazwatu Abwa muy bi ci tegu mu ne Buwaat mooy gazwatu Buwaat bi ci tegu mooy Ushayr mooy gazwatu Ushayr bi ci tegu mooy gazwatu Safwaan mooy gazwatu Safwaan te mooy badrinil ula mooy badar bi njëkkoon a am mu ne wa badru qitaalin ak badar bi nga xam ne moo am xare mooy badar bi mu bi ñu xare te rey ñoom Abu Jahlin ak waa Quraysh mu ma sulaymihim ak ghazwatu bani sulaym wa qaynuqaa'un ginnaaw gi ghazwatu bani qaynuqaa' ci juif yooyu nekkoon Medina sawiqun ghazwatu sawiq ba'dahu ginnaw gi ghatafaan ghazwatu ak xare ghatafaan contre ghatafaan thumma ginnaaw gi bohraan ghazwatu bohraan Uhdun après xare Uhud daal di ciy tegu waqatul ghumami mooy xew-xew xare bu tar ba ndax ñu bari faat nañ leen ci comme ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne Hamra Hamra mooy xare bi ñu doon wax sànq bi waa Quraysh naan nañu dëpp rek daal di leen boom parce que ñun defaguñ dara quoi. waroon nañ leen a faat ñoom ñëpp mooy Hamra muy Hamra ul Asad mu ne kon xare boobu tegu ci nadirun ghazwatu bani nadir ci yahuud yi mooy mooy zaatul riqa' maw'idun mooy xare ba nga xam ne waa o waa waa ñoo joxante woon rendez-vous ak yonent mi alayhi salaatu keroog Uhud ne bu jotee nañu dajewaat xarewaat waa waa Quraysh ñëwuñu waaw mu ne kon wa maw'idum ma'a duumatin muy ghazwatu duumatil jandal foo la nga xam ne falakan nekkoon maliku duuma tul jandal mooy kan ah gisoon nañ ko keroog sariyatu sayyidina Xaalid ila Ukaydir Ukaydiru duuma Ukaydiru Abdul kon ghazwatu duumatul jandal Muraysi' ghazwatul Muraysi' te mooy ghazwatu ah banul mooy ban xare mooy Xandaq laa tanami mu ne bul nelaw quraydatun ginnaaw gi ghazwatu qurayza summa ginnaaw gi lihyaan ghazwatu banu lihyaan ginnaaw gi hudaybiya mooy sulhul hudaybiya ba mu ñëwee ngir umra ji waa Makka ne ko doo fi dugg ci sixième année bi wa ghaabatun ghazwatul ghaaba xaybarun ginnaaw gi xaybar contre juifu xaybar yi waadil qura ba mu jógee foofu jóge xaybar xare bam xare mooy waadil qura léegi mu ne wa umratun lil qadaa ginnaaw gi la dem defi umra gi nga xam ne moom la waa Makka ne woon ko demal Xudaybiya tey doo fi dugg waaw léegi nag may nañ la année prochaine dinañ la bàyyi nga dugg si waaw kay mooy wa umratun lil qada fathun ginnaaw gi fathu Makka moo am ndax waa Quraysh dañoo trahiroon accord bi waaw dal di dal ci waa banu jàppale waa banu bakk ñu dal aliwu yonent bi alayhi salaam ci waa Xuzaa kon wa moo looloo tax fatxu makkaam mu ne fatxun xunaynun ba mu ubbee makka mu dem xazwatu xunayn mooy xunayn mooy xazwatu hawazin ak wa taifun ginnaaw gi xazwatu taif mooy siège taif waaw assiégé ko léegi ginnaaw bi nag tabukun mooy xare bi ñu gis di tabuk contre les romains byzantins contre César Qaysar di Héraclius waa mu ne ñooñu li ruumin contre mooy fa nga xam ne Tabuk nga xam ne waa romain yee ko moomoon fii qusurihim ci seen palais ya mooy ci seen territoire la leen yonent mi alayhi salaatu salaam fekk kon nag lii mooy xare yi walillahi alhamdu wal moo taxoon mu teg ci ne mazala ginnaaw lii am na lu mu ci teg ñaari bay mu ne laa mazala yaxzuhumu hatta humu daxalu fi diini faw jan fa faw jan muddatal umami mu ne moom Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Maliki xilaasu zahab fii siirati xayril arabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa zaala deñul yonente mi alayhi salaatu salaam yaxzuuhu mu di xare kee yéeféer yi moo xam ci arab yi wala ci ajam yi ñu dul ay jullit ñu dul ay arab xatta humu daxaloo ba ni ñuy dugge ñoom ñépp en tout cas ëpp ci ñoom ci l'islam fi diini ci diine ji faw ja nekk ay mbooloo fa faw jan mooy ay mbooloo mboole muddatal umami diirab dundam ji jamonoom ji mooy gis nga xare yi dafa teel a commencé ca xaswatu abwa buwaat mooy daanaka quelque gi la ñëw di leen suñu borom ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim bi ghayri haqq illa yaqulu rabbuna allah ba aaya boobu wàccee la yoneen si ma lay commencé ci suuratul xaj ji waaw ne jox nañu ndigal ñi nga xam ne dañ leen a tooñ di xeex ak ñoom di leen dóor di leen noggatu que ni dañ leen a tooñ buur yàlla jox na leen ndigal ñu fayyu waaw kon mooy boo gisee moo tax siira boo gisee ju dundu yonente ma lay sa boo gisee xare yi da cee nekk lu capital waaw léegi nag wowoon naa la boo seetloo yéeféer yi moom la ñuy fexe bu ko benn jullit xam parce que xam nañ ne bés bu ñu jàngee lool tax xam-xam bi ci nekk ci yooyu mooy li mu wax sànq waaw fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqqahu fi diin wa li yundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ndax xam mooy xam-xam ne bari na ay ay masala fiq yu bari te loolu moom foog naa ñun ñi suivre affaire bi kenn dootuñu wax est-ce que siiraay yonent mi alayhi salaatu ay xam-xamu fiq dafa doon génn ñaata masala fiq yi moo génn ay atte yu yoo xam ne yu kenn ku demul woon walla ñu demoon jàngaluñ la ko doonoo ko woon xam. yoo xam ne ci xare yi la feeñe waaw kon loolu kon mooy ne yéeféer yi nag ak naafiq yi bañ xamee loolu la ñuy fexe jullit ñi bu ñu xam dund yonent bi alayhi salaam wala bu ñu koy xam nañ xam ne rek moo judd woon fële ndeysaan Makka ah moom la yàlla yoon nii di ko gàmmoo di wax wax yoo xamante ne nii du ñu jariñ dara mooy ne nit ki day déglu mbir yi ba sonn du jàpp ne lii concerné na ko wala war na cee jëfe dara parce que day gis ne amul benn lien ak moom loolu nag la naafiq yi yéeféer yi bëgg moo tax ngay gis gàmm yu mel noonu ñoom dañ ciy pare sax ngir financer ko waaw def ci contribution waaw wala yooyu def ci contribution ñu naan wey monsieur l'ambassadeur moom moo joxe lii de réewum yéeféer mi moo ñëw joxe lii ci gàmmu gi wala ci kii tànt bi wala ci cant gi mais xam nga ne yow loolu mooy parce que xam na ne yéen li ngeen di def gêné ko gêné ko mais boo ñëwoon di wax comme xare yi nii di dugg di wax di wane kii mais ñoo lay def noon yow sa noon la ñuy doon ñu commencé di la bind ci liste yi waaw loolu la loolu lañu xam loolu la ñu xam moo tax <laughs> mbir yi mu am solo kon loolu eh, yonent mi alayhi salaatu salaam deñul di xareek ñoom ndax moo ne sama borom moo ma digal inni man dinaa xareek nit ñi hatta yuqa hatta yaqulu laa ilaha illa allah ba ni ñuy waxee laa ilaha illa allah fa in qaaluha asamu alayya alayya dimaa'ahum wa amwaalahum bu ñu waxee loolu mooy nangu dugg bu ñu duggee ci lislaam jeex na mooy seeni deret ak seeni alal ñoŋ na mooy préservé wu na waaw mooy loolu la loolu la moom la naan la dañul woon yaxzuhumu di xareek ñoom xatta humu ba keroog ñoom daxaloo ñuy dugg fi diini ci diine ji fawjan ay mbooloo fa fawjan ay mbooloo muddatal umami selon dindom gi yépp moom alayhi salaatu wassalaam kon xare bii mooy dernier xare ghazwatu Tabuk léegi nag leen nañu insha allah kon pare nañ ci ci jataay bii di ñëw leen nañu des mooy ñu xool xew-xew yi xew ci neuvième année bi nii waaw mooy fin wu neuvième année bi mooy xew-xew yi ci yi ci tegu te gis nañ dinañ ci gis faatoog naafiq bu mag bi saar bi wax na ko saar bi wax na ko mooy Abdallah ibn Ubay ibn Salul nekkoon le la tête des munafiqun moo doon président naafiq yi Medina moom ci année bii lay gaañu dinañ gis nan la gaañoo gin cee dugg ak lan moo fa xew waxoon nañ ko ci gàttal ci biir euh, verse yi ci biir euh, euh, saar bi suratu ba muy al-Fatiha te gis nañ ni mu xawee suturaay naafiqi vraiment mooy dalee na mettre à nu ba ñu xam ne naafiqi nii lañ mel waaw seen mandarga yépp mu teg ko wan leen caay-caay ji ñu def ak bañ giñ bañoon a ànd ak yonente mi saa sat teg ko ci ay wax yoo xam ne dara amu ci waaw loolu lépp gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon bii di ñëw ñu xool xew-xew yi xew ci année neuf yi ci des xew-xew yi des après ghazwatu Tabuk ak yooyu boo ñu ci paree nag gis nga lu rëy lim doon wax naan ah hatta humu daxalu fi diini faw jan fa faw jan muddatal umam yi mooy nag looloo ciy des mooy wufuud yi délégation yi doon jóge ci réewu arab yi ci kaw gi ak dëkk yi di ñëw ci yonent mi sallallahu alayhi wasallam di tuub di dugg ci lislaam te moom la idaa jaa di wax suuratu idaa jaa idaa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba saar boobu nag ba ko Seydina Siddiq déggee dafa commencé jooy Seydina Abu Bakar ne ah xam naa gaa yi foog na lu moom mu xam ne ah mooy nag kon yonent mi salaam léegi mu génn àddina ah. ah oui c'est sûr parce que euh, saar bii dafa tàgg yonent mi alayhi salaatu salaam moom xamoon na ko na Abu Bakar Seydina Ibn Abbas Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu nee xalifa laajte ne saar boobu saxaaba yi yoo xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas da ko doon boole seen biir mais ñoom ñu gis ne mais kii xale la seen moroomu doom la lu tax Seydina Omar radiyallahu anhu di ko bàyyi muy bokk ak ñoom di jataayook ñoom di waxtaane mbiru jullit ñi ak yu yu yu yu am solo yi Seydina Omar radiyallahu anhu benn bés mu bëgg leen a xamal lu tax mu def ko mu toog bañ toog mu ne leen mais lan ngeen xalaat lan ngeen may firi ak lan lan ngeen jànge ci suuratu Idaa jaa suuratu Nasr Idaa jaa laa wal fat ñenn ñi ne ah loolu da alxuraan moom li mu wax. fekk ñooñu mooy saxaaba yu mag yi la minal muhaajiriina wal ansaar ñu ah, loolu da alxuraan da suñu borom dana rek ida mooy ñu tekkee ko muutaamoo ida jaa abu ñëwee nasrullahi ndimbalul yàlla wal fathu ak mooy ubbee gi mu ko ubbil Makka ak Hudaybiya ak yooyu yëpp mooy loolu war a ay tannaasa nga gis nit ñi yadxuluuna ñuy dugg fii diinillaahi ci diine yàlla ji afwaaja nekk ay mbooloo fa sabbih na nga sàbbaal bi hamdi tey sant bi xam di rabbika ci sa di sant sa boroom innahu ndax moom sa boroom kaana nekkoon na du den di nekk tawwaaba aji koo xam ne day nangu tuub te day dindil nit ñi leen tuubal di nangu seen tuub léegi ñun nag kee ko noonu ñeneen ñi waxuñ dara Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko Ibn Abbas yow loo wax yow lool ngay wax mu ne waxuma lool de man gisuma ci lool mu ne aaya bi saar bi en fait dafa tàgge yonent ma lay saar saam te fekkoon moom mu ngi woon suñu biir waaw xam nga léegi Seydina Omar radiyallahu anhu ne man gisuma ci woon lu dul loolu ah, li nga wax nii gisuma lu gën a kawe lii nga ci gis waaw ba saxaaba yooyu xam ne ah mais gone gii ndekete eh, kii kii dara la ah oui ah, kii ndeke suñu moroomu doom yi la waaye kii lii lii lii lu rëy la ah. lii nan la ci mën a dégg lii ñun de lii masuñu ko cee xool <laughs> masuñu ko cee tirer comme conclusion ndekete yoo saar bi ndeke da doon teg yeneen ma ne sam e eh, gone gi wax na dëgg ah si Mawlaana Ibn Abbaas wax na dëgg te ñooñ <laughs> ay moroomi baayam lañ wala ñu mën koo jur am nañ doom yu ko mag kon loolu la kon loolu noonu nag la ñuy gis ci incha allah après xew-xew yooyu bokk day commencer juste après ci xew-xewu l'an neuf yi tamit la bokk mooy wufuud yi ak délégation yi te tamit dinañ ci def benn genre introduction ak kañ la commencer est-ce que est-ce que l'an neuf la délégation yi commencer ñëw ndax boo fàttale ko am na saxaaba bu ñu gisoon boo xam ne ba mu ñëwee ci yonent mi alayhi salaam dafa fekkoon mu doon tabax jàkkaam ji waaw te boobu bañ koy gis waxoon naa am nañu ne mooy premier délégation yu ñëw ci yonent mi alayhi salaatu léegi nag dama lay bàyyi nga xalaat kooku moo doon kan te ba ñuy tabax bo ma jox lay siiñ yoo xam ne waxoon nañ ko ba ñuy tabax yonent mi alayhi salaatu dane gaa yi dafa gis waa ji vraiment mu xam ne kii nii ku xam ku xam tabax la ko quoi mooy ni mu doon jaxasee suuf si ban beeg yooyu ngir mën a tabax defar ay móol mu gis ne waa ji yi ak ko man mu ne mu ne mu ne saxaaba yi radiyallahu eh, bàyyi leen bàyyi leen waa ji ak ban ak suuf seeg ban bi bàyyi leen ko moom muy def loolu moom laa la doon wax ne bu doon ci maçon yi tey dañ naan bàyyi leen ko mu gazé xam nga maçon yi dañ naan gazé la ñuy tudde lool mooy waa ju jël suuf si di ko jaxaseek comme maçon bi li muy def suuf si da ko jaxaseek euh, def ci ndox di ko jaxaseeg euh, suufu géej ak ciment bi dañ naan waa ji day gazé sa waay sa waay ngi gazé ci laa doon wax ne mooy loolu mën nañ ko tekkee noonu que ne bàyyi leen ko mu gazé ndax non bàyyi leen ko suuf si jox leen ko mbir yi mu defar ko ndax moom moo leen dàq gazé léegi saxaaba boobu mooy kan fàttalekul kooku bañ koy gis waxoon nañ la am nañu ne mooy première délégation bu ñëw te moom ba mu doon dem moo ñaanoon yeneen timalay saab-saab ne ko dañoo bëggoon dañoo bëgg a tabax jàkk suñu foofu suñu dëkk ba léegi nag dañoo bëggoon nga joxal ñu benn ndox boo xam ne dañ ko ci dañ dañ koy yoraale bu jógee ci yow yeneen saa salaam jàpp daal di leen jox bennum ndox ne leen nag bu ngeen demee fa ngeen ko nar a tabax na ngeen ko ci wis ngeen def ko ci. léegi gars yi ne ko ah yeneen saa salaam ñun yoon bi dafa sori ba la ñuy jóge fii nii di dem ba foofu dañuy ragal tàngoor bi mu daldi di ñeeral ndox mi mooy ndox mi évaporé wu yonent saa salaam ne leen lu ci des rek dolli leen ci ndox. voilà ci lañ la doon waxee ci wàllu zam ne la ndoxu zam bu dee dañ cee am lu tuuti nga bëgg koo jox ñu bari nga xam ne du leen mate yow man nga koo rax def ci ndox boo ci defee ndox mu ngi mel ni ku yor ndoxu zam ndax yonent saa salaam boppam moo waxoon ñële ne leen ndox mi ma leen jox bu ngeen jàppee ne day évaporer wala lu bari day deñ du ngeen ci mën a wis fen dolli leen ci ndox bu ngeen ci dollee ndox mu ngi mel ni ndox mi ma leen joxoon. walillahi alhamdu wal minna kon insha allahu taala kon dañuy yem nii.